wa an anas ibn malik wa an anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala abu bakrin li umar radiyallahu anhuma ba'da wafaati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam intaliq binaa ilaa ummi ayman radiyallahu anha nazuuruhaa nazuuruha kama kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yazuuruha falamma intahayaa ilayha bakat faqaala lahaa maa yubkiiki amaa ta'lamiina annamaa inda allahi xayrun lirasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaalat inni la abki anni la a'lamu annama 'inda Allahi ta'ala xayrun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam walakin abki anna al-wahya qad inqata'a min as-samaa fahayyajathumaa 'ala al-bukaa'i faja'alaa yabkiyaani ma'ahaa rawaahu Muslim rahimahullahu ta'ala kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal na gisoon nañ mbambastal mi al imam defoon ubbi woon nañ bunt bu bees bi ci garabu nit ñu ci tool nit ñu sell ñu wala garab gi ci tool bi wala chapitre numéro quarante cinq bi wax bunt bi wax ziyaare waa yiw ak di toog ak ñoom di ànd ak ñoom di leen sopp di sàkku di leen ziyaar ak di sàkku seeni ñaan tey ziyaare bërëb yi nga xamante ne ñooy yi am gëneel gisoon nañ ni ma ko ubbee ci wàllu alquran ñaari euh, ñaari ñaari euh, laay bi jëloon nekk ci suuratul kahf ak bi nga xamante ne nii moo nekk ci suuratul euh, suurat ñaari yëpp ci suuratul kahf lañ doon ñaari aaya yi ñooy aaya yi bële yu bari la yoon beneen bi mu indi aaya yi nga xam ne mooy vingt-huit bi léegi nag ñu war a dugg ci beneen wàllu wi nga xam ne moo composé garab gi kon nag ñu war a commencer fee waxoon nañ ñaata xadis la fi indi quatorze tey ñu war a jël bu njëkk bi muy xadis numéro trois cent soixante ñetti téeméer ak juróom benn fukk mu wa an anas ibn ma wa an anas voilà ma ne ibn Malik anas rek la wax wa anas te ñu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy anas radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci yow annahu qaala nee na qaala wax na Abu Bakrin sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu dafa wax li Umar wax Seydina Umar radiyallahu anhu ma yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar kañ ba'da wafaati rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dem ila rafiq al a'la ci la génn àddina waaw ginnaaw ba yonent bi saa saam génne àddina la Seydina Abu Bakar wax Seydina Umar ne ko radiyallahu anhu ma intaliq bina mooy wéyal ak ñun ñëwal ànd ak ñun waaw ay sëñ Omar ñu dem waay ah nañ dem ilaa ummi aymana ca yaay um ca ummu ayman waaw radiyallahu anha yal na borom bi daal di koy gërëm bu ko defee nazuruha ñu daal di dem siyaare ko daal di dem seeti ko rendre ko visite kama kem ni nga xam ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yazuruha doon ko siyaare doon ko rendre visite hawa mooy baraka alhabashiya ummu Usaama mooy yaayu Seydina Usaama soxnaay Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu anhum wa ardaahum waaye moom mii mooy ki nga xam ne moom la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon wax naan ummu aymana ummi ba'da ummi waaw doon na wax ne Yonent bi alayhi salaatu doon wax ne ya ummu ayman mii mooy sama yaay man Yonent bi salaatu salaam ginnaaw sama yaay waaw ndax bul fàtte ne ci yonent bi alayhi salaam ba mu nekkee tuut tànk ah, yaayam bi ko yóbbu ngir mu dem seeti ay nijaayam ya dëkk Medina ba mu fay dem di ko yóbbu mook yaay mook Ummu Ayman bii la àndaloon Sayyidatu Amina di yaayu yonent bi alayhi salaam mu ngi àndoon ak yonent bi alayhi salaam ak ki nga xam ne mooy eh, Sayyidatuna Ummu Ayman nii bañ demee. di dëpp mu daal di génn àddina moom yaay yonent bi sallallahu ci yoon wi sayyidatu ummu ayman mii moo toppatoo woon yonent bi sallallahu alayhi fekk mu ngi nekkoon gone ci ay at ba indil ko indiwaat ko makka daal di koy joxaat ki nga xam ne mooy bàyyi xam ba di abdul muttalib yi shaybatul hamd waaw kon ummu ayman moomu nag bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu génn àddina moom la ya Seyna Abu Bakar ne Seyna Omar nañ dem ziyaare ji Ummu Ayman nañ dem rendre ko visite seeti ko comme ni ko yeneen timal yi saam doon defee doon ko seeti waaw falam man dafaya ilayha bi nga xam ne ci lañ agsi ci moom nag bakat Ummu Ayman jooy radiyallahu anha biñ ñëwee ba agsi mu accueillir leen jooy nag fa qaala laha Seyna Abu Bakar ak Seyna Omar radiyallahu anhu ne ko mais maa yubkiik ne ko mais Ummu Ayman lu lay jooyloo ah looy jooy ama ta'lamina xanaa xamoo ne annama inda allahi la ne fa yàlla de xayrun moo gën li rasulillah moo gën di ngir ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam le fait mu jóge ci suñ biir dem wuy ji boroomam xanaa xamoo ne lam lam dem wuy ji boroomam man dem fa moom la ne foofule moo gën ci moom xanaa xamoo lool fa qaalat sayyidatu Ummu Ayman ne ko inni na ko dëgg-dëgg man laa ab kii jooyu ma jooyuma këne an këne man laa alamu xaw ma ne anna maa inda allahi taala la ne fa yàlla mi kawe xayrun moo gën li rasulillah ngir ndaw yàlla li sallallahu du réere loolu moo tax may jooy de déedéet walakin waaye ab kii damay jooy waaw li tax may jooy lii moo ko waral anna al këne wahyu bi waaw ah. jibrilu alayhi salaam mi doon digg asamaan di ñëw fii ci suñu gox bi suñu dëkk bii madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam di indi wahyu bi nga xam ne moo ñuy alimenter ñun jullit ñi waaw di alimenter suñu xol yi di ñu wan quelle est la voie à suivre pour atteindre la satisfaction d'Allah waaw bi ñuy may ñu am ngërëmu yàlla wahyu boobu qad inqata'a min as-sama' dog na ci asamaan mooy Seydina Jibril dootul ñëwatul jeex na dog na waaw lii wa ma jooyloo mooy wax yi bi ma xam ne dog na bi yonent way saa saam génne àddina man ummu ayman looloo ma jooyloo waaye du damaa ñàkk xam ne yonent way saa saam boroomam bi mu wuyu mam dem wuyu ji lam ko wuyu ji foofu fële la fa moo gën li ne fii waaw ah bi yaay ummu ayman nag waxee lii radiyallahu anha fa hayyajathumaa ala al-bukaa ah ah mu daldi di yëngal wax ji mu wax daal yëngal ci seen biir Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar mu yëngal leen mu tuuse leen lool ala al-bukaa ba ñoom mënatuñu mënuñu dara lu dul tàmbali di jooy comme Ummu Ayman ñuy jooy ñépp di jooyandoo ay sànn waaw fa ja'ala ñu def nekk yabkiyaani maaha ñoom Seydina Abu Bakar di jooy Seydina Omar di jooy ak Ummu Ayman ñëpp di jooy ndax loolee mu ne rawahu soloona hadis bi muslimun al imamu muslim Abul Husayn rahimahullah hadis bi war na ñëwaat hadis quatre cent cinquante deux soreegul quatre cent cinquante yaa ngi trois cent soixante ci <laughs> soreegul nga ngeen waaw waaw wala nañ la ko nafsal rek c'est relatif ñàkk sore ci <laughs> fay yàlla yaa di jabaar <laughs> léegi kon est léegi laaj bi mooy est-ce que al imam muslim kese moo ko solo hmm. waaw dañ naan la déedéet sëriñam daal imaamu Ahmad solo na ko na ko noon al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi alayhima al imaamu Muslim mu ngi ko nit ci kitaabu fadaa'il sahaaba radiyallahu ta'ala anhum buntu bi surah yi de baabu min fadaa'il ummi Aymana radiyallahu ta'ala anha al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb mu ne ki ñu nettali mooy Zuhayr ibn Harb yàgg dañ koo gis Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala akhbarani mu ne ki ma nettali mooy Amr ibn Asim al-Kilabi mooy Amr ibn Asim ibn Ubaydillah ibn al-Wazza' al-Basri Abu Uthman al-Kilabi al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddasanaa Sulaymaan ibnu al-Mughiira mu nekk ñu nettali mooy Sulaymaan ibnu al-Mughiira di al-Qaysi Abu Sa'iid rahimahullahu ta'aala moom itam al-Basri an Saabit moo ko jëlee ci Saabit ibnu Aslam al-Bunaani rahimahullahu ta'aala waaw Abu Muhammad moom it al-Basri an Saabit mu jëlee ci Anas Anas Seydina Saabit jëlee ci Seydina Anas ibnu Maalik ibnu Nadr ibnu Damdam al al ansari al najjari al madani summa al basri radiyallahu anhu khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qala abu bakr radiyallahu anhu ba'da wafati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li umar radiyallahu anhu intaliq bina ila ummi ayman nazuruha kama kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazuruha falamma intahaya ilayha bakat faqala laha ma yubki ma inda allahi xayrun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ma abki an la akuna a'lamu anna ma inda allahi xayrun li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam walakin abki anna alwahya qad inqata'a min as-sama' fahayyajathumaa ala al-bukaa faja'alaa yabkiyaani ma'ahaa voilà kon mu ngi noonu léegi hadith bi kon nii la ko al imaamu Abul Husayn daal di indee Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala kon hadith bi lëkkaaleem ak suñu buntu bi ziyaare ji waa ji yiw waaw yaay ummu ayman ay waay ku ko ëpp yiw koo xam ne ba yonent salaam di nekk tuut tànk moo ko doon toppatoo waaw moo ko doon toppatoo moom ak ndayam yaay ndayam ak moom di yaay sayyidatu Amina ba liñ la nettali léegi loolu mu def ko taxawu eh, taxawu ko ci léppam ba yonent bi alay saat salaam naan ummu aymana ummi ba'da ummi naan ummu ayman man rasulullah sallallahu alayhi mooy sama yaay ginnaaw sama yaay mooy sama deuxième yaay allah <laughs> ha bokk ci ñu njëkk a gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam gàddaay waaw xanaa du moom mooy yaayu al al al al al al alxibb ibn alxibb di bo di soxnaay alxibb <laughs> moom mooy soxnaay alxibb di xibbu rasulillah moom mooy soxnaay soppe yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi sayyidina Zayd ibn Haarisa ah radiyallahu ta'ala anha anhuma waaye moom mooy yaayu alhibbu ibnu alhibbi soppe bi di doomi soppe bi di sayyidina Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharahil radiyallahu anil jamii waaw boroom gëneel yooyu waaw Abu Bakar neewul man maay xalifa ah waaye ay ummu ayman yi lan eh, man am naa d'autres chats à fouetter ah comme ñenn ñu fuuy ñi nga xam ne ñoom bu ñu leen xasee fal ñuy ñuy taafantaloo seen fonction bu bees moo tax amatuñ jot alors que am nañ jot ah. non am nañ jot yéen yi ñu bëgg seen amee yu bees yi ñu ngi leen di amal jot ak yeneen neew ma nag ñëppay am jot mais am na yoo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne am nañ jot waaw sauf que nag ak xeebaate moo leen jàpp ak jàpp ne comme que am nañ poste bu bees di daw nit ñi te bañ ko soxlaa ku ne ñu ñëw sa buntu fëgg la ngir nga fal leen wal iyaazu billah waaw Seydina Siddiq xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam daal di wax ah Seydina Umar sayyida kuhuli ahli janna yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ñoom ñaar ñii ñooy sang magu àjjana yi ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kanta ci jeunes yi nee na ki nga xam ne mooy Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn sayyida shabaab ahli janna ñoom kanta jeunes yi nag seen sang mooy Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn ibn Ali ah di doom tamit ci Sayyidatu Fatima bint Rasulillah alayhim afdalu salatu wassalam kon nag com <laughs> oh ñoom ñii dañ ciy gisee tamit que di dem def délégation wala ànd ngir def lu baax waaw le Seydina Muusa waxoon suñu borom ba mu koy ñaan ba mu ko yónnee mu ne ba ah kon nag am na lu ma lay ñaan waaw ah, waj'al lii waziran min ahli haaruna akhi ah borom mi maa ngi lay ñaan nga defal ma koo xam ne mooy sama vizir mooy sama bras droit moo may jàppale di ma dëgërloo ma ci moo tax usdud bihi azri ma ci dëgëral sama ndëgg waaw mission bi nga ma jox moo tax ànd defandoo lu baax dafa am solo waaw Seydina Abu Bakar seet Seydina Omar te ñooy sangu waa jamono ja waaw ñu dem di seeti baraka ah baraka ah yaa Umm Ayman mooy baraka al cosaanoo woon fi nga xam ne mooy Éthiopie waaw bon ñu dem seeti ko neewul moo ñun ñoo gën a ah. waaye dañ ciy gise ci hadith bi. ziyaare ki nga xamante ne moom moo gën ziyaare yi koo xam ne moom mooy ki ñu gën moo tax yonent bay saat sam Seydina Jaabir nee na damaa feebar mu ñëw seet ma waaw ak bari ziyaaratul faadil lil mafdul mooy ki gën dem di ziyaare yi ki nga xam ne moo ko gën waaw mbir mi nekkul rek walla sëriñ bi day toog fee taalibe yi defi délégation réew yu nekk gox yu nekk di ñëw di ko seet rek di ko fekk dëkkam moom mu toog rek déedéet léeg-léeg nag moom baax na mu jël ay dàllam sol dàllam dem seeti ñenn ci ñoo ñële waaw waaw loolu lépp roy ci roye ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> eh, boo collecte loolu nag xam nga ne mos wute nag les collectionneurs de addiya ñi nga xam ne woom fu ñu jógee dañoo tàmbalee banque kese ñu ne xaaral ñu daal di seeti tànn trier yan taalibe lañuy seeti borom poos yu diis yi ñu dem seeti leen <laughs> waaw <laughs> ñooñ moom taxul ñuy wax <laughs> ñooñu moom seen yéene moom wal iyaazu billah wal iyaazu billah <laughs> kon ñe Seyna Abubakar ñe Seyna Omar ñu dem kon nit boo amee xalaat bu baax baax na nga ko gis koo xam ne bëgg na yiw ni yow nga ne ko sëñ bi ah te ñoo def lu baax lii waaw ah intaliq bina ila ummi mana loolu dañ ciy gis ne déleg ay góor yu bari ñaar jëm kaw mën nañoo dem seeti bi ab jigéen waaw waaw li ñuy bañ mooy góoru kese dem seeti ab jigéenu kese te du ko armaalam mooy du rakkam du sëram du tàntaam du yaayam du maamam du yu mel noonu waaw loolu parce que rent bari saa saam nee na góor moo jigéen fu ñu wéete saytaanee leen ñetteel waaw moo tax fii ñaar lañu ñu dem seeti ki nga xam ne mooy sayyidatuna ummu ayman baraka alxabashiya radiyallahu taala anhum wa ardaahum waaw waaye Sayyidina Abubakar lan la wax kama kaana Rasulullah sallallahu alayhi ah, dañ dem seeti ko comme ni ko yonent bi alayhi salaam doon seeti mooy dañ koy roy hatta bi génne àddina lam doon def neewu ci ah yonent bi alayhi salaam den Allah yóbbu yàlla yóbbu na ko rafiqul a'la waaye lim newoon duñ ci ne déedéet ñun taxawaat li nga xam ne moom la newoon ñam doon jokk di leen siyaare yi ñoom ñu ne dañuy taxaw di def la yonent bi alayhi salaam doon def waaw <laughs> Allah moo tax dañ ciy jànge ci xadiis bii nit ki dem di ziyaare koo xam ne ab xaritam moo ko doon siyaare bokkoon ci ay xaritam waaye xarit ba nekkatu fi moo xam dafa tukki waaye ñoom am na koo xam ne xaritu xaritam bi la woon xaritam ba nag dafa doon dem léeg-léeg bu ko doon ñu doon ànd sax dem fa seeti ko waaw même bu dee du moom la gën a jegeel xaritam ba tukki mu ne ah xaaral sama xarit ba de ndeysaan mu nga Allemagne wala mu nga Éthiopie wala mu nga feneen mu nga South Africa wala mu nga Maroc waaye am na fi kii de fii xarit boo xam ne bu dëkk Thiès mu dëkk Dakar woo xam ne léeg-léeg mu ne ma woon ñu dem ñu dem seeti ko xaaral ma jóg dem seeti ko ngax moom waaw def loo lële loolu bokk na ci jokk sa mbokk moo bële sa xarit boo bële te loolu nuur la leer la te ak jokk la ta loolu ak jaamu yàlla la boo ko defee ngir yàlla tabaraka wa waaw mu ngi noonu le loolu dafa am solo <laughs> nee na biñ ñëwee falam mantahaya ilayha bakat sayyidatu loolu it day wane ne sayyidatu ummu ayman tamit ñoom bi bi leen gisee ñoom itam gis bi mu leen gis ñoom itam dañ koo fàttali yonent yi alayhi salaam tellement dañoo niroo nag moom waaw te tamit ñoo doon ànd saa su ne dégg na keroog bi Seydina Ali doon wax radiyallahu anhu bi Seydina Abu Seydina Omar génne àddina radiyallahu anhu bañ teg ko nit ñi di ko ñaanal Seydina Ali ibn Abi Taalib naan man de yaakaar naa lool am naa njort gu rafet ca saa mu boole la ak sa ñaari àndandoo yi ndax man Ali ibn Abi Taalib yàgg naa dégg radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam naan xarajtu ana wa Abu Bakr wa Umar daxaltu ana wa Abu Bakr wa Umar yàgg naa dégg yonent bi alayhi salaam naan dugg naa man ak Abu Bakr ak Umar génn naa man Rasulullah ak yonent sallallahu alayhi wasallam ak Abu Bakr ak Umar waaw moo tax te ànd doon moo tax yaay ay man moom bi mu leen gisee da leen a gis rek jooy mu fàttali leen yonent ñu fàttali ko yonent bi alayhi salaam allah allah mooy nit ñu baax noonu la ànd bu baax noonu la waaw boo gisee kenn ki day mel ni keneen ki nga gis foo jaar mu fàttali la ko waaw surtout ñoo xam ne ils sont inséparables même bu fi kenn ki newatul gisaayam ñu génn àddina foo gise keneen ci waxuma la rab bu tukkee sax yow foo ko gise rek dalay fàttali kële waaw ta mbaax gàgg yooyu loo <laughs> léegi nag ku ñu commencé jooy waaw mooy nag ku nekk ña ngay àndal ñu baax fexe war ngaa fexe niroog ñoom waaw waaw ba bu ko nit ku la fu la nit ñi gise rek ñu koy gis à travers waaw mais ànd ak ku baax waaye mel noo xamante ne nii booy ñëw ñëpp dina bëtu ndax bëgguñ laa gis wal iyaazu billah ndax sa jikko yu ñaaw ak sori ngoo xam ne sori nga moom na mu mel wal iyaazu billah a'adana allahu min hada waaw léegi nag kon ñu ne ko maa yut kii ka lool maa yut kii kii loolu tamit dañ ci xam ne nit ki daa war a sensible warula ñëw non ah xam naa de man moom mooy di interpréter boo gisee leen xamoo nga laaj moo tax ñu ne ko mais Umu Ayman mais lan moo la jooyloo ba pare xam nañ ne ñoom itam jëlee nañ ne le fait que yonent saa salaam lay xalaat moo tax muy jooy moo tax ñu ne ko te comme que da doon door a génn àddina yonent bi saa salaam ñu ne ko mais xanaa yëgoo waaw mooy dalal dalal sa mbokku jullit boo ko gisee ci njàqare fexe def pansement ci këram fexe njàqare ji nekk nga man ko koo wàññil boo ko manee ci ay kaddu waaw ay moo du ndax dafa am solo waaw apaiser ko waaw ñu ne ko ama alimti mais xanaa ama ta'lamini ta'lamina xanaa xamoo ne annama inda allah la ne yàlla de xayrun li rasulillah mooy ngir dalal xelam boo xam ne yeneen tooy saa saa fam jëm moo gën la mu fekk fa yàlla ba kon kay loolu war naa dalal saxel umm ba doo jooy radiyallahu anha fa qaalat moom itam allah alfaqiha boroom xam-xam bu xóot mu ne leen lool du looloo ma tax a jooyloo xam naa ne la ne fa yàlla moo gën ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw <laughs> waaye nag walakin abki anna al wahya qad inqata min as-samaa li ma jooyloo daal mooy waxyu bi nga xamante ne fii lañ doon toog yonent bi alayhi salaatu di ñu dégtal wahyu boroomam azza wa jalla di ñu dégtal à travers al malak Jibril alayhi salaatu wassalaam nga xam ne leer la waaw laqad ja'akum min allah nuur allah dikk na bàyyee koo fa yàlla leer allah ah man ummu ayman ma xam ne loolu wax yi boobu qad inqata min as-samaa dog na ay waay sëy naa Jibril ñëwatul fii waaye nam fi doon ñëwee nam fi doon ñëwee di dégtal yonent bi alayhi salaam li nga xam ne mooy les les flux leeru alquran leeru wahyu leeru sunna dox na c'est looloo ma jooyloo loolu moo ma jooyloo nit ku baax loolu lay xool allah waaw moom bu nee ci bërëb nii boo xam ne dañ fa doon jolli ñi way jàng di fa tudd yàlla affaire bi jeex affaire bi arrêté ndax bay ay benn polémique moom looloo koy jooyloo du rek action wali day jooy ndax xoolal fii rek yu baax yiñ fi noon def waaw malaaka yi di ko teew ndax yonent bay saa saa am ne borom bi daa am ay malaa'ika sayyaha fudala yu baax yuy wër yaltamisuuna majaalisa dhikr di lambatu di wër di seet bërëb yi nga xam ne fa la ñuy tudde borom bi buñ ko gisee ñu woowante loolu xoolal bërëb biñ ko doon defe par des vingt polémiques ay këccooti kii tax ñu arrêté lépp tëj ko préfet yi tëj ko wala yu mel noonu nit ku baax looloo lay jooyloo oh xoolal loolu rek jeex na waaw yaa umma ayman ne looloo ma jooyloo waaye bi ñu waxee loolu ñoom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ak Seydina Omar xalaatuñu woon ne loolu a loolu sax Seydina Sayyidatu Ummu Ayman di jooy moo tax ñoom bi bi mu leen waxee lii nag ah ñoom ñaari ñu commencé jooy ndeysaan mu yëngal ci ñoom waaw ndax mbaax mbaax loolu la Allah mu yëngël ci ñoom la tax ñuy jooy ñoom ñépp waaw kër gi ñoom ñépp di jooy sayyidatu Ummu Ayman a ngi jooy xalifatu rasuulillahi ngi jooy Abu Bakar a ngi jooy sayyidna Umar a jooy ñépp di jooy ndax lan wahyu bii nga xam ne moo dog te sayyidatu ay Ayman mii fàttali leen ko loolu dañ ci xame ki ñu gën mën na fàttali ki ko gën loo xamante ne dina tax ay rongañam bi ci tuuru mu del gin ci delluwaat ci boroomam allah kama sana'at ummu aymana baraka alhabashiya wa hiya kasmiha baraka allah <laughs> kon nag suñu lu kaalee ngoog mooy ak buntu bi mooy ziyaare gi waa yiw Seydina Abubakar waaw amul man fii laa toll noo dem di ziyaare ñoo xam ne maa leen mag maa leen ëpp dayoo joon loolu waaw di xalaat naan maa leen ëpp dayo ci boppam loolu problème la waaw loolu ci boppam problème la mooy xeebaate waaw mooy loolu kon nit ki dafa war a wàcce boppam tey ziyaare ji waa yiw di toogaale ñoom dañ ñëw toog di wax naan ak moom waaw xeebuñu ko ne non ah cette femme là non moom moom moom ah garaw quoi déedéet waaw waaw ndax sopp guñ xamoon ko yonent bare saa saa sopp doon fa dem di ko seeti ñu ne loolu